أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من من أقطار السماوات والأرض فانفذوا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا laa tanfuduuna illaa bisultaan fabi ayyi aalaa'i rabbikumaa tukazzibaan yursalu alaykumaa shuwaazun min naarin wa nuhaasun falaa tantasiraan fabi ayyi aalaa'i rabbikumaa tukazzibaan فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون yatuufuuna baynahaa wa bayna hamiimin aan fabi ayyi aalaa'i rabbikumaa tukazzibaan wa liman xaafa maqaama rabbihi jannataan fabi ayyi aalaa'i rabbikumaa tukazzibaan sadaqallaahul aziim allahumma salli ala sayyidina bismillahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin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 hal ala man lam yashhad al-jumu'ata ghuslun min an-nisa'i was-subyaani wa ghayrihim bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ndax ki nga xamante ne moom du fekkee ajjuma am na benn cangaay bu waran bu mu war a def ki jigéen ñi moo xam jigéen ñi la wara gone yi wala bokk ñu mel ni ñoom loolu gisoon nañu ci xadiis bu nga xam ne mawquuf la bu Abdullah ibnu Umar ibnu al-Khattab radiyallahu anhuma mu ne woon innamal ghuslu ala man tajibu alayhi al-jumu'a daal ki mu war mooy ki nga xamante ne moom ajjuma dafa war ci moom gisoon nañ tamit xadiisam bi nga xamante ne moom radiyallahu anhu euh, marfu'a la mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne man jaa minkumul jumu'ata falyaghtasil képp koo xamante ne ci yéen dafay dikkee aljumma na nga daal di sangu naka noonu gisoon nañ ci hadith sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu bi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di wax ne ghuslu yawmil jumu'ati waajibun ala kulli muhtalim cangaayu bisub ajjuma dafay daal di nekk lu ràññeeku ci képp koo xamante ne maanaam lu dal ci kaw képp ko xamante ne ku gént nga naka noonu hadis sayyidina Abu Hurayra bi radiyallahu anhu bi naan nahnu al-akhiruna as-sabiquna al-qiyama te ci biir muy wax feetu maanaam bi ñu feetooyee bi ñu am ci ajjuma naka noonu mu daadi ci teg nag haqqun ala kulli muslimin an yagtasila kulla sab'ati ayyamin yawman yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu muy hadis bi nga xamante ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ak goo xamante ne ci képp koo xamante ne ku gëm la maanaam ku ku képp koo xam ne ab jullit ci mu sangu ci juróom-ñaari fan yu nekk mu sangu ci benn fan mu raxas ci boppam ak yaramam naka noonu gisoon nañ ko ci beneen riwaaya bi ne lillahi ta'ala ala kulli muslimin haqqun an yaghtasila kulla sab'ati ayyamin yawman mu ne ñeel na buur yàlla subhaanahu ci kaw bépp jullit ab àq boo xamante ne mooy ne dafa war a sangu ci bépp juróom ñaari fan yu ne mu sangu ci benn fan naka noonu gisoon nañ hadith sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhuma Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon wax ne izanu lin-nisaa bil-layli ilal masaajid jox leen digal jigéen ñi ci guddi gi bu ko defee ñu di mën a dem ci jàkka ji ci jàkka yi loolu tamit gisoon nañ ci xadis Seydina maanaam ba tey moom xadisam moom Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne kenn ci soxna Seydina Umar radiyallahu ta'ala anha radiyallahu ta'ala anhuma dafa am maam dafa bëggoon di eh, fekkee julli ci julli goo xamante ne mu ne jullik suba ak jullik géegi jullik fajar gi ak jullik géegi waaye sayyidna Umar radiyallahu anhu naan ko wax naan ko yow lu tax ngay def li fekk ko lu tax ngay def loolu te xam nga ni sayyidna Umar radiyallahu anhu bëggul loolu te dafa fiir mu naan ko waaw lu tere moom mu tere ma mu ne ah xanaa kay li yenente bi wax rek sallallahu alayhi wa sallam la tamna'u ima allahi allah bu leen tere ñi nga xam ne ñooy jaamu yàlla yu jigéen ñi bu leen leen tere jàkkay yàlla loolu kon mooy li nga xamante ne mooy xadiis yi ñu gisoon ci suñu euh, bi weesu naka noonu buntu bi weesu léegi mu daal di ñëw ne baabur idaa lam yaxdurul jumu'ata fil matar baabu buntu ar-ruxsati maanaam bi wax ci wàllug woyafal in bu fekkente ne lam yaxdur waxtu fekkewul maanaam teewewul aljumaata bisub ajjuma fil matari ci taw maanaam lii dafay di wax maanaam mu nekk xadis boo xamante ne maanaam mu nekk buntu boo xamante ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala buntu bii naka noonu di indiwaat yeneen buntu yoo xamante ne day wax ci wàllu nafa lan ak tàngoor bu fekkente ne dafa am xartar taru tàngoor maanaam ak yu mel noonu waaye comme am na yi nga xamante ne moom boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wu daanaka wuute wuñ ci maanaam moom mooy lu dama nekk taw boo xamante ne taw bu foor la donte imaamuna Maalik rahimahullahu taala solo nañ moom na laaj nañ ko ne waaw taw bu foor moom nan maanaam bu tawee naka la def ndax bu dalañ julli àjjuma waaw wala déet mu ne ñu ne ñu daal di koy indil xadis bi nga xam ne moom lay indi léegi muy xadis sayyidina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu ta'ala anhuma mu ne loolu de ci tukki la woon waaye li nga xamante ne moom la borom xam-xam yi rahmatullah alayhim te ci seen biir fuqaha u maliki yi ci lañ bokk rahimahumullah ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci mazahibul arba'a rahmatullah ala al jami' ñoom ñëpp ànd nañ ci ne bu fekkente ne taw bi dafa nekk taw boo xamante ne dafa foor yenn foora yi moom do maanaam juma day daal di wàcc nit ñi masalan tey bu fekkente ne euh, taw ay wicc wicc la ay taw yooyu nga xamante ne mooy yu yemamaay yooyu moo nga xam ne da ngay jël rek euh, nu mu benn euh, parasol rek daal di ànd ak mu daal di dem mu daal di lay fegal yooyu taw moom taxut ñuy wax ngir ne taw yooyu taxul kenn di toog sa kër naka noonu taxul terewul kenn muy faj ay aajoom waaye taw yi nga xamante ne moom la ñuy wax moom mooy taw boo xamante ne masalan maanaam comme orage mooy am maanaam yooyu noonu moom su amee nga xamante ne nit ñi sax duñ mën a génn daanaka bu ñu génnee ngelaw leeg yooyu daanaka mën na leen a upp wala yu mel noonu yooyu moom moo tax ñuy wax waaye taw bu woyof bu yo bu woyof rek bu yemamaay loolu moom daanaka taxul kenn daal di euh, euh, bañ a génn naka noonu bañ a faj ay aajoom euh, ah, kon loolu moom mooy li nga xamante ne benn la waaye lool tamit daf ciy dugg lépp loo xamante ne maanaam bu seddee lool wala boog mu nekk jamono ju tàng lool wala boog mu nekk jamono joo xamante ne dafa am ay. Euh, dafa dafa nit ki dafa dafa dafay ragal ab tu aji tooñ boo xamante ne da wala boog ab addu kalfe wala yu mel noonu ma yooyu yëpp mu di ko ragal wala boog muy ragal ay xeeti yenn musiba yoo xamante ne mën na koo gaaral ci yoon bi yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ koo tëral te loolu gisoon nañ ko mu bokk ci charte yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci shurutul wujubi maanaam ci charte yi nga xamante ne ñoom ñooy shurutul wujubil jumu'a muy sarti war bi nga xamante ne moom la julli ajjuma di war te bokk na ci liñ gisoon moom mooy assalaama maanaam moom mooy xeetu mucc te loolu ci liñ dugal yu mel nii maanaam taw gu mel nii ak yeneen xeet yu mel noonu maanaam loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala no sa buntu bii ngir mën a génne maanaam di indi cosaanu masala boobu mu naax bi qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana Musaddad muy ibnu Musarhad ibnu Musarbal ibnu Murahbal wala Mugharbal al-Asadi muy Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna deux cent mi ngi génn àdduna ci cent cinquantième année yi génn àdduna deux cent vingt-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari solo na ci moom trois cent quatre-vingt-dix-sept hadith imam Abu Dawud solo na ci moom cinq cent soixante-dix-huit hadith imam euh, at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i ñoom ñaar solo na ci moom ci solo benn xadis ci ku solo ci moom imam an-Nasa'i ñaari xadis ci ku solo ci moom kon nañ gis ne ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta bam def ci Maaja rahmatullahi ala al-jami' mu ne qaala haddathana Isma'il al imam Isma'il ibn Ibrahim Abu Bishr al e, ibnu Ulayya man mu gën a siiwee ci ibnu Ulayya rahimahullahu taala mu tamit nekk imam waa Basra mu génn at 993 ana ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne qaala axbarani Abdul Hamid saahibu Ziyaadi moom tamit gisoon nañu ko muy Abu Zayd Abdul Hamid ibnu Dinar e, moom euh, rahimahullahu taala di moom it di waa Basara moom euh, imaam moom mi ngi imaam al-Bukhari ak imaam Muslim ak imaam Abu Dawud ak imaam an-Nasa'i ñoom ñoo solo ay xadisam maanaam imaam at ak imaam Ibn Maaja ñoom solo wuñ ay xadisam kon lool moom mooy ñi solo ay xadisam ci waa ashaabu kutubu sitta rahimahullahu al mu ne qaala haddathanaa Abdullahi ibn al te moom mooy Abul Walid al-Ansari moom tamit waa Basra la muy Abdullah ibn al-Harith al-Ansari di mbokk ci imam ibn si Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala loolu moom moo tax mu teg te daan ibnu ammi mu ibn doom ci bay taxu euh, ki nga xam ne moom mooy al imam Muhammad ibn Sirin euh, rahimahullahu ta'ala maanaam mooy mooy ne kon maanaam euh, euh, donc bay taxam moom moo moom moom mooy ki ko jur mu ne qaala annahu qaala qaala ta'ala anhuma mu abdullah ibn abbas ibn abdul muttalib ta'ala anhuma moom mi ngi euh, solo 1660 hadith yoo xamante ne imam al-Bukhari ak imam Muslim dëppoo nañ ci soixante-quinze xadis yi imam al-Bukhari wéetoo ci cent vingt xadis imam Muslim wéetoo ci juróom-ñeenti xadis ci xadis sayyidina Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma mi ngi gën a ana at mi ngi gën a adduna ñetti at laata gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn adduna soixante ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu bokk ci bug si ruuna yi comme niñ ko gisee moom waxoon na li mu azzini yi ñeel aji noddam gi fii yawmin ci bis boo xam ne matirin dafa bari woon taw loolu moom moo tax maanaam matir moom mooy lu taw bis boo xamante ne fii yawmin matirin mooy bis boo xam ne taw bi dafa bari lool maanaam mooy xeetu orage moom moo amoon mu ne iza qulta bu fekkente ne da ngaa wax mu daal di ko wax ne bu iza qulta soo waxee ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loolu soo ko waxee ci biir nodd gi nga xamante ne moom ngay nodd fala taqul bul wax hayya ala salaa maanaam mooy ñëw leen julli ci ñëw leen ci julli ci wuyu ci leen julli gi loolu bu ko wax waaye xul waxal ne sallu fii buyutikum julli leen ci seen kër yi gisoon nañ ne mënoon nañu wax baatu sallu fii buyutikum wala boog euh, sallu as-salaatu fi rihaal loolu tamit gisoon nañ ko maanaam mu ne fakk an na mu mel ni an sa nit ñi istankaru dañoo xaw a maanaam ñàkk xam loola wala istankaru mbir mi da leen jaaxal qaala mu daal di wax moom sayyidna abdullahi ibnu abbas radiyallahu taala anhuma maanaam loolu day wane ne borom xam-xam bi su fekkente ne dafa nekk ci biiri nit mu am xew-xew boo xamante ne jàpp na ne amaan na ñoom duñu xam atte bi maanaam moom moo war a njëkk a leeral mbir moomu maanaam du toog ba nit ñi def ba pare xamuñu atte bi muy doog a wax naan lii nangamay nga waaye li nga xamante ne bu gisee ni ñii njort ne ni duñ ko xam mu daal leen di wax ne leen lii moom atte bi nangam la ñaareel bi ci des moom mooy ne su fekkente ne nit ñi tamit dañoo gis loo xamante ne xamuñu ko ci diine ji maanaam war na noo mën a ne lii kat xamuñu ko ci diine ji te bokkul ci ñun li nga xamante ne moom lañ jàpp ne bokk na ci diine ci nga xam ne moom la al mooy moom la moom riyante yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jàngale loolu tamit su fekkente ne nit ki cee am dafa am loo xamante ne kon euh, beneen mbir moom mooy ne warta toog rek daal di jàpp ne euh, maanaam daal di maanaam ñi ñuy ñuy def mbaa ñuy wax loo xamante ne jaaduwul wala boog moom jàpp na ne lii jaaduwul maanaam mu mel ni dara xewut de nii beneen mbir lay wane moom mooy xattaa bu fekkoon ne sax ci teewaayu boroom xam-xam bu leer la boo xamante ne xam nañu xam-xamam dëgër na naka noonu nekk na tamit koo xamante ne ku sell la te ku dëggu la ci li mu nekk xattaa kooku bu defee wala mu wax loo xamante ne xëy na bokkut ak li nga xamoon ci diine ji maanaam war nga ko wan mbir moo xamante ne dana ko xamee ni lii ko xamu ko bu ko defee moom mu indil la ci leer li nga xamante ne moom la moom moom moo ci war a am te loolu moom moo am ci sunu hadith bi ba sayyidna Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qaala mu ne fa'alahu def na ko man koo xam ne huwa moom xayrun moo gën min nii ci man maanaam kii ki nga xam te ne moom moo wax lii kooku moom am na koo xam ne moom a gënoon te moom wax na ne ne bu ñu yegsee fii nañ def lii loolu benn la am na ci yeneen riwaaya comme niñ ko gise woon mooy fa'alahu man huwa xayrun minhu maanaam mooy noddukat bi am na def maanaam lii mu def noonu am na koo xamante ne mu gënoon te def na ko te moom mooy Seydina Bilaal radiyallahu anhu amma fii nag moom mooy ki ko digal maanaam ki ko digaloon Seydina Bilaal boobu radiyallahu anhu moom mooma gën te mooy yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te loolu bokk na ci li nga xamante ne tamit moom lañ ciy jàngee moom mooy ne nit ki tudd ngëneel ak jàmbur loolu wàññiwul dara te loolu tamit lu maanaam lu baax la ñaareel bi ci def maanaam waaye waaye nag nit ñi waruñu cee exagérer maanaam ci di tudd ay ngëneelu jàmbur yi wala boog di tudd ak seenu mbaax wala yu mel noonu nga xamante ne daa iman dañuy tudd diw sàngam lu ku baax la diw sàngam ku màgg la diw sàngam ku nàngam la te loolu noonu ñaare ci ay njort lay tegu te it bu ñu loolu moo tax bëriwul loolu moom moo tax sahaaba yi radiyallahu anhum daan nañ ko moytandiku gën jig moytandiku waaye dafa fekk ne Seydina Bilal radiyallahu anhu kom sahaaba yenente bi la sallallahu alayhi wa sallam te sikk nekkul ci ne ñoom ñoo gën keneen ku ñoom ci lu nu joyal loolu moom moo tax mu Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma waxee nii waaye su loolu moos ñoom du ñuy faral di waxee noonu mu daan ci teg ne innal jumu'ata naka ajjuma bisub maanaam lu dogula dogu la maanaam loolu bokk na ci nag li nga xamante ne moom euh, euh, moom nag moom la maanaam baat bi kaddu gi ku mel ne al imam al ismaili rahimahullahu taala nga xam ne dafa def mustaxraj ci saxiix bi rahimahullahu taala dafa nekk maanaam dafa jàpp ne wax ji euh, ndax innaha azma la ñëwee ci yeneen riwaayaat yi fii la ñëwee innal jumu'ata azma moom nag loolu bokk na ci li nga xamante ne moom la jàpp ne xëy na Euh, du bokkul ci li nga xamante ne moom mooy waxu sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ndax bu boobaa maanaam nodd gi moom la doon wax ne maanaam bu ñu yegsee fii ñu wax lii loolu mooy li war maanaam loolu moom la jàpp ne moom la nooroon a wax waaye nag li nga xamante ne am amaan na li nga xam ne moom mooy li ci mbir mi mooy ne kaddu gi jub ne nii ci càllale gu dëgër gi loolu euh, wér na waaye nag li nga xamante ne moom la ci namm bu boobaa moom mooy ne ajjuma gi de dafa war maanaam jullit ajjuma moom dafa war waaye comme que jamono ju maanaam bu bu lu mel nii xewee bu boobaa ruxsa da ciy daal di am bu boobaa ngeen julli ko tisbaa mu nekk ci seen biir kër yi loolu amaan na moom mooy li nga xamante moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko mu ne wa inni te man mii nii karistu dama sib an ukhrijakum ci ma indil leen xat-xat fa tamshuuna bu ko defee ngeen di dox fi tiini euh, Euh, euh, ci ci ci ci banit gi euh, wa daxadi ak maanaam muy li nga xam ne moom ci ngeen di tarxiise dégg nga loolu moom bu boobaax loolu mooy taw boo xamante ne taw bu fo foor la damay bañ ngeen di dox ci li nga xamante ne moom mooy moom mooy maanaam muy muy muy ci ban bi ak ndox mi nga xamante ne ndoxum ndox ndox ndox muy mu rattax la boo xamante ne boo leen ci doxee mën ngeen cee daanu loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullah indi ko fii maanaam te lii bu boobaa ak tey mboolem yi nga xamante ne comme masalan neige bi su fekkente ne dafa neige ba nga xamante ne boo ci doxee maanaam verglas yi man nga cee eh, gaañu ak yeneen ak yeneen yu mel noonu yooyu moom moo tax ñu wax waaye jëmmi neige bi kese du tax ba nit ñi duñu dem julli ji juma waaye nag bu fekkente ne nit ki bu ci tegee tànkam maanaam mu ah, mel noo xamante ne xoromaguñ ko te eh, xoromaguñu mbedd yi te nit ki bu ci dawalee oto wala mu dox si maanaam mën na koo indil ay accident te mu dégg ci masalan ay accident yu bari yu am yu mel noonu te fa muy jëm sori lool loolu tamit maanaam mën naa tax mu daal di eh, war koo mën a teggal li nga xam ne moom mooy jullit jumaa ji yooyu yëpp moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi hadith bi gisoon nañ ko ci hadith numéro 616 ak 668 xadis bi fii moom mooy fi tam fi nga xam ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi nañ ko bii xadis tam bokk na ci nga xamante ne dootuñu ko gisati insha allahu taala imam Muslim indi ko xadis numéro six cent quatre-vingt-dix-neuf imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro mille soixante-six imam Ibn na ko xadis numéro neuf cent trente-huit ak neuf cent trente-neuf ibn Hanbal indi na ko xadis numéro neuf deux mille cinq cent trois deux mille cinq cent trois kon dañu gis ne hadis bi waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko ba mu def imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i rahmatullahi ala al-jami' mu ne baabun min ayna yu'tal jumaa baabun bunte ngi nii min ayna ana ci tukkee fan yu'taa ci li ñu dikkee al-jumaati euh, al-juma wa ala man ak ci kaw kan taji bu lay daal di war mu ne loolu nag mu ne li qawlillahi ngir wax bi nga xam ne moom la buur yàlla wax moom jalla wa azza màgg na tedd na moom mi nga xamante ne subhaanahu wa ta'ala jalla màgg na màggaay bu ëpp xelu mi fi wa azza tedd na teddaageg nooteel ak nguuram ba mëneefu ko jot mëneefu te dej moom mooy kan moom borom bi subhaanahu wa ta'ala moom dafa wax ne iza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah maanaam loolu muy benn wàll ci aaya gi nga xamante ne moom mooy aaya bi borom bi subhaanahu wa ta'ala di tuddoon naan yaa ayyuhal ladina amanu idha nudiya li salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay' ba aaye jeex maanaam fii moom mooy wàll gi ne idha nudiya bu fekkente ne woote nañ li salaati ñeel julli min yow ngir julli gi min yawmil ci bisub àjjuma maanaam bu boobaa li nga xamante ne moom moo tax imam maanaam euh, hadith bi wala boog aaya bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala da koo indi ngir ba pare indi laaju maanaam euh, masala yi ci ay xeetig laajin maanaam ngir wuute yi nga xamante ne moom la borom xam-xam yi wuute rahmatullah alayhim ci kan la war ak kan la mooy nga xamante ne moom waru ko ñi nga xamante ne moom la ñu war loolu borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute dinañ indi nag li nga xamante ne moom mooy euh, li nga xam ne moom la ñu bokk ñoom ñëpp moom mooy ne bu fekkente ne nit ki dafa nekk ci biir digg dëkk bi te dëkk bi nekk dëkk bu mag suñu wootee ci biir bisub ajjuma maanaam dafa ñu nodd bu boobaa dañoo ñëw war a ñëw wuyu naka noonu bu fekkente ne nodd gi nit ki daf koy dégg te fekk bokk na mu nekk ñi nga xamante ne moom ku teew la te tukkiwul bu boobaa moom booba itam maanaam bu déggee nodd bi itam dafa war a wuyu ji ak ñi nga xamante ne borom xam-xam yi rahmatullah alayhim comme niñ ko gisee woon Hanafiyyi rahimahumullah ñoom dañoo jàpp ne dëkk bi nga xamante ne moom la ajjuma di war maanaam moom mooy dëkk yu mag yi amma dëkk yoo xamante ne ay dëkk yu ndaw lañ maanaam yu ndaw ndawaan yi loolu moom ñoom ajjuma waru leen te bu boobaa ñoom dëkk bu mag mi nga xamante ne noonu lañ koy natte moom mooy su fekkente ne am na ab autorité bu buñ fa samp maam juge boo xam ne daf pa nekk maanaam koy atte qaadi maanaam ak yu mel noonu yooyu moom bu boobaa dañuy daal di jàpp ne dëkk bi kat dëkk bu mag la amma lu lool rek yooyu dëkk yu ndaw lañ koy jàppee te bu boobaa ñoom julli ajjuma du leen war allahumma ba mu def bu fekkente ne dañoo dëkk ci wetu dëkk boo xamante ne dëkk bu bu ndaw bu bu mag la. amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ci des ñoom sart boobu tëraluñ ko ci waaye ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u maliki rahmatullah ñoom dañoo sartal ne dëkk boobu faw mu nekk foo xamante ne fu ñu mën a dëkk la waaye masalan foo xam ne ay caravane ñoo fay daje loolu moom du mën a nekk naka noonu shafi'i yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne dëkk bi ñuy mën a dëkk bi ñuy mën a jullee juma moom mooy dëkk boo xamante ne lu tolloog ñeen fukki nit lu mu néew néew ñeen fukki ñu xamante ne ay mukallaf lañ yoo xamante ne jumaa dana leen war daan fa dëkk mu nekk dëkk bu ñu tabax lu mu néew néew ñoom ñi nga xam ne nag ñoom ñooy Hanaabila rahmatullah alayhim ñoom tëraluñ ci sart yooyu yëpp maanaam ñu nekk ci seen caravane bu ñu dajaloo ba mat ñeent fukki nit rek maanaam mën nañoo daal di nodd daal di julli seenu ajjuma ci place ba nga xamante ne moom la ñu nekk donte du ci biir dëkk bi loolu moom mooy yi nga xamante ne wuute nañ ci loolu rahmatullah alayhim loolu nag day daal di tontu ñaareelu wàll gi nga xamante ne moom moo nekk ci tarjuma bi te moom mooy waa ala man tajibu ak ci kaw kan lay war am maanaam li nga xam ne nag mooy tegtale ci kan la bëgg a wax foofu maanaam mooy ci wàllu dëkk ci boppam mooy li nga xamante ne noonu la tàmbalee tarjuma bi moom mooy li mu wax ne min ay tal tuktal jumu'a ana fan la ñuy dikkee juma maanaam ci ban bërëb lool tamit boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, bu ñu boolee jam jumhurul ulama rahimahumullah ci suñu globalité li lu matale maanaam dañuy gis ne fuqaha u Maliki ak Shafi'i fuqaha u xanafiya yi ak malikiya yi ak xanaabila yi maanaam ñoom ñetti ñoom fuqaha u xanafiya yi ak malikiya yi ak xanaabila yi rahmatullahi alayhim ñoom dëppoo nañ ci ne farsax moom mooy li nga xamante ne maanaam nit ki bu fa tolleewee war naa mën a ñëw julli si ci àjjuma bi te farsax moom mooy lu tolloog ñetti mayil maanaam te maanaam ñett te noonu moom mooy tolloog juróomi kilomètre ak genn wàll ci lu ñu ko gam-gam le cinq mille cinq cent quarante-quatre mètres maanaam loolu bu fa nit tollee daa war a mën a dem wur yi wuy ci ajjuma maanaam moo xam dégg na noddu wala déggul noddu bu boobaa fi nga xamante ne foofu la nekk maanaam dëkk ba mu toll bu fekkente ne dëkk ba dafa nekk dëkk boo xamante ne dafa jege jumaa bi maanaam dafa dafa dafa jege beneen dëkk waaye waay bi jegewaay bi war a nekk ci à peu près cinq kilomètres maanaam bu boobaa day daal di mën a dem war a mën a dox ngir mën a dem julli ji ajjuma dellu si wat maanaam loolu bu boobaa dem ajjuma daf koy daal di war maanaam ndox cinq kilomètres yooyu ngir dem julli ji àjjuma moo xam bu ñu noddee place ba dana ko dégg waaw wala déet am maa nag fi ñuy nattee maanaam far sax boobu nag ci lan lañ ko war a mën a nattee nag foofu tamit borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim euh, wu maanaam euh, li nga xamante ne mu wuute nañ ci rawatina ci biir fuqaha u maliki rahmatullah alayhim maanaam ñi ci des wuute wuñu fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ci waxin wi waaye fuqaha yi ñoom maanaam fuqaha u maliki rahmatullah ñoom ñooy ñi ci gën a wuute ci seen biir rahmatullah alayhim te liñ gën a dëgëral moom mooy li nga xamante ne moom mooy li noot mbir mi te moom mooy ne dañ koy nattee ci bu ci catu maanaam ci ci ñaari condition la aju benn bu njëkk bi moom mooy su fekkente ne maanaam ci ñaari maanaam cas de figure moo am maanaam ñaari mbir ñoo mën a ne bu njëkk bi moom mooy ne dëkk bi nga xam ne fa lañ war a dem julli jee juma dëkk boobu noonu benn juma moo fa am maanaam bu boobaa dañ koy nattee ci jumaa jooju maanaam la ko dalee fi ngay jugee yow ak fa jumaa ja ne buñ nattee ñu gis ne ëppul farsax maanaam ëppul farsax maanaam te moom mooy juróomi kilomètre ak genn wàll bu boobaa dem jumaa bi lay daal di war su fekkente ne nag ëpp na ko rek dem jumaa dootu la warati maanaam ci kaw loolu mën nañoo nekk ndoo ñun ci benn dëkk bi waaye sama kër jege jumaa ja yow si kër sori jumaa ja ci benn dëkk bi te bu boobaa maanaam te wala boo benn koñ bi ñu dëkk te bu boobaa yow jumaa du war man jumaa war ma maanaam ngir ne dañ koy nattee rek ci ña ci bërëb bi nga dëkk yow ak bërëb bi nga war a jugee nii ci moment boobu ak place ak maanaam jàkke ji jumaa jooju fan la ne loolu moom lañ koy nattee ñaareelu cas de figure bi moom mooy su fekkente ne jumaa ji dafa nekk maanaam jumaa yu bari ñoo am ci dëkk bi bu boobaa jumaa ji gën a jege fa nga nekk jumaa jooju ci lañ koy mën a natte maanaam bu boobaa la ñuy xool ndax mat na euh, farsax boobu te moom muy juróomi kilomètres yi ak genn wàll yi loolu moom mooy li nga xamante ne moom lañu nootal wallahu a'lam mu ne wa qaala ata maanaam al imam ata ibn abi rabah rahimahullahu taala nee na iza kunta boo nekkee fii qaryatin ci dëkk boo xam te ne jaami'atin bu dajal la maanaam muy dëkk boo xam ne am na jumaa fa nuudiyee ñu daal di woote bis salaati ci julli min yawmil jumaati ci bisub ajjuma fa haqqun lu yey la alayka ci yow an tashhadaha ci nga seede ko maanaam li nga xam ne moom la ñu fàtte wax maanaam moom mooy wax nañu waxu Shafi'i maala maanaam Hanafi ak Maliki ak Hanabila rahmatullahi alayhim amma Shafi'i ñoom ci dégg nodd gi lañ ko aj ak ñàkk gi dégg nodd maanaam ñoom loolu ci lañ ko aj mu ne euh, kon bu fekkente ne euh, dañoo nekk ci Ata ibn Abi Rabah rahimahullahu taala ne boo nekkee ci dëkk boo xamante ne dañuy dajale fa nuudiya ñu woote bi salaati ci julli min yawmil jumaati ci bisub ajjuma fa haqqun lu yey la alayka ci yow an tashhadaha ci nga seede ko maanaam fa haqqun lu war la alayka ci yow an tashhadaha ci nga fekke ko sami'ta moo xam dégg nga an nidaa an nodd gi aw wala boog lam tasma'ahu déggoo ko imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa indi wax ji ngir dëgëral li nga xamante ne moom mooy mazhabu jumhurul ulama rahimahumullah te ñoom ñooy xanafiyyi ak maalikiyyi ak xanaabila rahmatullah ala al jami' maanaam ngi wane ni moo digg dégg maanaam ñu ak mbir mi ci dégg nodd ak ñàkk dégg waaye ca lan koy ak moom mooy su fekkente ne euh, yegg yegg si nga waaw wala dé maanaam euh, dégg maanaam euh, ci lañ koy aj moom mooy ci soriwaay bi waaw wala déet loolu moom mooy benn ñaareel bi ci des nag moom mooy fi nga xamante ne moom la euh, baatu qarya bi loolu day dëgëral li nga xamante ne moom mooy mazhabu jumhur tam rahmatullah alayhim maanaam te moom mooy euh, maliki yi ak shafi'i yi ak hanabila yi rahmatullah alayhim amma hanafi yi rahimahumullah ñoom qarya ñoom dañ naan rek noono euh, Euh, maanaam euh, munoo dëkk ci dëkk bu ndaw loolu munuñu faa jullee ajjuma waaye boo xoolee wax jii day dëgëral ne dëkk bu ndaw daan na fa jullee daan fa jullee ajjuma waaye ñoom euh, maanaam dañoo wax ne ñoom kat ñu ne déedéet Fatou Khare li nekk ñoom dañ koy wax fekk liñ ci jublu moom mooy Medina maanaam dëkk bu ma ñu ne xanaa gisuloo naan lawlaa unzila alquran yéeféer yi naan lawlaa unzila alquran ala rajulayni minal qaryatayni azim maanaam lu tere woon ñu wàcce alquran ci benn ala rajulin ci benn waay boo xam ne minal qaryatayni maanaam ci ñaari dëkk te moom mooy Makka ak Taif ñu ne azim waaju màgg maanaam lu tere woon maanaam ñoom ñu bëggoon moom mooy ga yenente bi sax sallallahu alayhi wa sallam xëy na sax maanaam du message bi sax mooy problème bi mais nit ki la maanaam lu tere woon alxuraan bi bu ñu doon wàcce ñu yónnee maanaam ñu waroon a quand jël benn kilifa quoi maanaam koo xam ne voilà ku ku ku ku ku ñu jox gëdd la ko mais maanaam te bu boobaa li nga xamante ne nag te te Makka ak ak ak Paris maanaam ay duñu ay dëkk yu ndaw waaye ay dëkk yu mag la maanaam mu mel ni kon waxin wi moo wuute rek waaye lañ ca namm benn la maanaam kon bu boobaa li nga xamante ne moom euh, la Hanafi yi di rahmatullah di laye bu boobaa maanaam ce qui boo jëlee loolu Hanafi yi amul loo mën a indi loolu dinañ ko mën a layal maanaam ci ne non bu ñu nee qarya ñu ne non en fait euh, euh, sens figuré la comme ni Alxuraan waxee fële boo waxee dëkk bi kii la mu ne la non non dëkk bi du woon dëkk bu ndaw dëkk bu mag la maa maanaam moom loo indi rek dinañ la ko layalal dégg nga waaye daal ala la xaaral li nga xamante ne amaan na bu ñu boolee yooyu yëpp day daal di commencer nekk loo xam ne. day dëgëral li nga xam ne mooy mazhabu jumhur ngir ne bu fekkente ne euh, lay yi def maanaam euh, boo moytuwul boo moytuwul boo moytuwul yi dañoo commencé bari supposition yi dañoo commencé bari te lay yi bari rek moom mooy mbir mi dese na maanaam dese naa dëgër googu dëgër wallahu a'lam mu ne wa kaana anas te mooy sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu fii qasrihi ci at njëndam maanaam dëkk maanaam ci ab benn euh, étate boo xamante ne moom la amoon axyaanan léeg-léeg yu jàmm daan na dajale wa axyaanan te maanaam daan na julli ajjuma bokk yu jàmm na julli ajjuma ak ay nitam wa axyaanan léeg-léeg laa yu jàmm doonul julli ajjuma woowu te fekk moom maanaam moom mooy euh, léeg-léeg daan na julli ajjuma euh, ndax wax ji nga xam ne moom la. Euh, Euh, moom la ñuy wax fi imam al-Bayhaqi rahimahullahu taala soloo na ko jokkale ko xadis bii nii waaye dafa am beneen xadis boo xam ne imam Abdurrazzaq daf ko soloo rahimahullah foofu dafay wax ne ci dëkk maanam bu fa nekkee foofu moom ak euh, euh, jumaa juma ji maanaam mook Basra maanaam far sax rek moo dox di diggante maanaam kon bu boobaa loola imam maanaam moom mu daal dem ca jumaa ja ca Basra ngir mën a dem julli ji jumaa foofa maanaam loolu la ci jublu waaye wa ahyaanan léeg-léeg mu nekk beneen hadis kon maanaam beneen mbir boo xamante ne moom lay wax mu ne laa yujammi'u daanul julli ajjuma wa huwa te moom bi zaawiyati mi ngi ci benn ci ci zaawiya maanaam foofu tamit place boo xamante ne xam nañ ko ci Basra ci banlieue bi boo xamante ne mu ne ala farsaxay bi moom ci digganteem ak jumaa ji ñaari farsax la maanaam à peu près la loolu nag moom moo tax euh, dëgg maanaam moom moo tax foofu doonul julli àjjuma maanaam kon bu boobaa lii day daal di dëgëral tamit li nga xamante ne moom mooy li nga xam ne mooy mazhabu jumhur rahmatullah alayhim te ñoom ne hanafiyyi ak maliki ak hanabila rahmatullah alayhim ci ne du dégg noon gi la ñuy bàyyi xel waaye distance bi la bàyyi xel kon loolu amaan na moom mooy li nga xam ne moo ci li gën a dëgër wallahu a'lam mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab ilay haddathana Ahmad te moom mooy al imaam Ahmad ibn Salih al Misri rahimahullahu ta'ala muy Abu Ja'far at-Tabari al Misri rahimahullahu ta'ala moom mi léeg-léeg maanaam moom moom moom mi ngi siiwee ci Ibn Tabari maanaam moom noonu la siiwee rahimahullahu ta'ala Euh, moom li nga xamante ne moom la ñuy lu ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi maanaam ñoom dañoo imaam al-Bukhari rahimahullah bu solowee ci Ahmad euh, qaala haddathana Ahmad gisoon nañ ko mosoon nañ ko gis bu ne haddathana Ahmad te waxul kan la ba pare daan ne qaala haddathana ibn Wahb wala Abdullah ibn Wahb xamal ni Ahmad ibn Salih la ndax ñaar rek la imaam Euh, euh, la la la ñuy solowee ci Ahmad ñoom ñoo tudd ñu tudd Ahmad yi te di solo ci imam Abdullah ibn Wahb moom mooy Ahmad ibn Salih al-Misri bi ak Ahmad ibn Isa bi nga xamante ne moom bokk la ci al imam ibn Wahb maanaam ñoom ñaar kese mooy ñi nga xamante ne euh, ñoom ñaar kefe ñoom la. Euh, ñoom ñooy solo ci euh, imam ibnu Wahb rahmatullahi alayhi amma ki nga xam ne moom mooy Ahmad ibnu Isa boobu noonu rahimahullahu ta'ala al-Misri euh, moom amul imam al-Bukhari rahimahullah solowul ci moom ci Sahih bi ba mu def maanaam kon dañu xam ne du moom ki nga xamante ne kon moom la kenn kii rek la mooy Ahmad ibnu Salih al-Misri mooy Abu Ja'far mu gën a siiwee ci al-imam ibnu Tabari rahimahullahu ta'ala moom mu ngi génn mi ngi Euh, gane adduna cent soixante-douzième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu sallallahu alayhi wa sallam adduna deux cent quarante-huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud rek ñoom ñoo ay haditham ci waa ashaabu kutubu sitta rahimallahu al-jami' mu ne qaala Abdullah ibn Wahb moom mooy imam bu mag boobu di taalibi imaamu Malik bi rahimahullah Abu Muhammad Abdullah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi euh, rahimahullahu ta'ala al-Misri Euh, mu nekk imam boo xamante ne bu màgg la gane adduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa adduna cent quatre-vingt-dix-septième année ginnaaw gàddaay nekk ci kutubu sitta mu nekk kon euh, siqa mu hafiz faqih rahimahullahu ta'ala mu ne qaala euh, axbarani Amr ibn al te moom imam Abu Umayya Amr ibn al-Harith ibn Yaqub ibn Abdullah al-Ansari al-Misri rahimahullahu ta'ala moom mi ngi gane àdduna 92e année génn àdduna 148e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta mun an Ubaydullah ibn Abi Ja'far te mooy Abu Bakr al-Misri moom tamit rahimahullahu ta'ala Ubaydullah ibn Abi Ja'far ibn Yasar al-Qurashi al-Misri moom it nekk faqih bu mag rahimahullahu ta'ala gane adduna soixantième année génn adduna cent trente-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadith am nekk ci kutubu sitta mu ne anna Muhammad ibn Ja'far ibn Zubayr bokkul ak Muhammad ibn Ja'far ibn Abi Kathir al-Ansari bokkul ak Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali ñoom ñaar ñii ñëpp imam al-Bukhari solo na ci ñoom waaye eh, solo na seen ay xadis waaye maanaam eh, ñoom génération bi mu bokk ak kii génération bi mu bokk du benn kii eh, ci génération yi taabiya taabi yi yu njëkk yi la bokk alors que ñee ci taabiya taabi yi mujj yu maanaam ci digg ñi digg ci ci diggu taabiya taabi lañu bokk rahmatullah alal moom moom euh, ci siqaat yi la bokk euh, rahimahullahu taala euh, dañuy wax sax ne moom mi ngi bi muy génn àdduna gone la woon maanaam bi muy génn àdduna xale la woon nekkutoon mag rahimahullahu taala moom nag mu ne qaala haddathahu maanaam moo nettali an Urwata ibnu Zubayr muy ibnu al-Awwam rahimahullahu taala maanaam euh, Muhammad ibnu Ja'far bii nii euh, rahimahullah imam al-Bukhari ñaari xadis la solo wee ci moom imaamu euh, muy xadis bii nii ak beneen xadis buy ñëw ci bunti kitaabu sujudu tilaawa maanaam foofu muy ñaar yooyu rek la ci moom amma imam Abu Dawud moom solo na ci moom ñeent xadis imam at-Tirmidhi ñeenti xadis imam an-Nasa'i benn xadis imam Ibn Maaja ñeenti xadis maanaam kon moom loolu dañuy gis ne kon waa ashaabu kutubu sitta ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo so imaam Muslim moo solowul ci moom euh, rahimahullahu taala mun a haddasa wa nettal na ko an euh, Urwata ibnu Zubayr te moom mooy ibnul Awwam mooy Abu Abdullah al-Madani rahimahullahu taala mu Urwata ibnu Zubayr ibnul Awwam ibnu Khuwaylid ibnu Asad al-Qurashi rahimahullahu taala al-Asadi moom mi ngi gane adduna ci euh, vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn adduna quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme mbokkam yu ci borom xam-xam fiqh yu mag yu Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam bokk ci fuqahaa as rahmatullahi alal jamii' mu ne an Aisha muy tantam sayyidatuna Aisha ummul mu'miniin al-Humayra radiyallahu anha as-siddiqatu bintu siddiq radiyallahu anha moom mu bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy jigéen ñi nga xamante ne moom moo bokk ci juróom-ñaar ñi ëpp luñ solo ci hadith ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi hadis moom mooy musnadam cent soixante-quatorze hadis mooy muttafaqun alayhi imam al-Bukhari wéetoo ci cinquante hadis imam Muslim wéetoo ci soixante hadis moom mi ngi génn adduna ci cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam Abu Hurayra radiyallahu anhu moo ko jullee te ñu ngi koy rob te Baqi al-Gharqad radiyallahu anha wa ardaaha wa ja'ala aliyal firdawsi maswaaha wa ma'waaha moom mi nga xam ne mooy zawju nabi bi soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam annaha qaalat moom nee na maanaam kon dañuy gis ne euh, hadith bi ñeent ñu njëkk ñëpp waa Misra lañu maanaam ñaar maanaam après ñaar ñoom ñooy ak maanaam wala ñett ñi ñoom ñooy waa Madina euh, dégg nga moom mu ne euh, sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne kaanu nekkoon na annaasu nit ñi yantaabuuna daan nañu aw awloo ay ay aw awloo di ju daan juge yawmal jumaati bisub ajjuma min manazilihim eh, ci seeni dëkkuwaay wal awaali ak maanaam al awaali maanaam moom mooy eh, ca Medina ci koñ yu kawe yi maanaam yu sori ya maanaam ci banlieue ba foofu lañ daan juge daan ñëw loolu moom moom ci ngay gisee lu tax imam al Bukhari rahimahullahu taala wax ne eh, moom. maanaam euh, wax fan lañ mën a jóge nde ngir ne euh, ca Madina fu a sori ci Madina moom foofu ci banl yooyu foofu mooy alawaali maanaam te lu sori la woon maanaam daanaka jege na fa sax maanaam ci euh, ci dëkkuwaay mu ne fa yàtuuna ñu daan dikkee fil xubaari ci ak pënd bi boo xamante ne yusibuhum da leen daan laal maanaam da da leen daan laal al xubaaru maanaam pënd mi wala araqu ak ak ñaq ngir ne ñoom Euh, euh, loolu danañ di ñëw ci lan moom moo tax maanaam fañ daan jóge ñoom buñ daan yegg si maanaam euh, dañ daan nekk ànd ak pënd waaye dañ daan ànd ak ñaq fa yaqtuuna bu ko defee ñu daal di dikkee fil xubaari ànd ak pënd moomu yusibuhum bu leen boo xam ne laal na leen al xubaaru pënd mi wal araqu ak ñaq bi fa yaxruju mu daal di génn minhum ci ñoom muy génn minhum ci ñoom al araqu ñaq gi maanaam buñ daan jógee buñ daan ñëw ngir ne dañ daan liggéey buñ daan wàcc rek dañ daan ñëw dañ daan gaaw a rek ngir daw si mën a fekkee ji jumaa ji boobu Madinatu Munawwara benn jumaa moo fa amoon muy jumaa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu day dëgëral ne su fekkente ne dëkk bi du dëkk bu maanaam dëkk bi bu fekkente ne benn jumaa doy na pour ñëpp bu boobaa doo mën a wut yeneen i juma yu wuute loolu dafa bokk ci charte yi nga xamante ne moom mooy charte julli ajjuma mu ne fa yaxruju mu daal di maanaam buñu daan ñëw fa ataa mu daal di dikk rasulullah fa ataa ñu dikke rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam insaanun aw nit minhum ci ñoom wa huwa te moom indi maanaam euh, dafa maanaam dafa am lu mu xet bu mu doon génn maanaam mu nekk koo xam ne ku ko jege woon la da di génn nag xet fa qaala mu annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam law annakum aywa bu fekkonte ni yéen tatahhartum doon ngeen laablu lii doon ngeen laablu maanaam mooy doon ngeen sangu farata li yawmikum maanaam da ngeen sangu li yawmikum ñee ngir seen bis hada bii lii moom moo lay wan ne cause bi nga xamante ne moom moo tax ñu muy wax ne nañuy sangu loolu te ngir bisu ajjuma bi maanaam moom mooy ngir bañ ne comme mbooloo mi day bëri ñoom ñëpp bu ñu ñëwee ak seen ñaq gi seen pënd gi maanaam bu boobaa dañuy daal di nekk ñoo xamante ne maanaam mbooloo mi askan wi day maanaam day day euh, surtout bu bu jumaa ji feetee xet gi dootul nit ñi duñ ko mën a supporter maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo tax kon bu boobaa loolu day dëgëral ne du nekk loo xamante ne farata la maanaam ngir ne bu doon farata duñ ko aj ci lu mel noonu. maanaam kon bu boobaa te ngir ne acte bi lii tax muy nekk farata moom mooy lu mel nii kon te ngir ne acte bi nga xam ne maanaam qaa'ida bi ne al hukmu yaduru ma'a illatihi haythu daarat wujudan wa adaman maanaam ab acte day wërwërloo di ànd ak li nga xamante ne moom mooy tax taxam fépp foo xamante ne wër na ko bu fi acte bi nekkee bu fi tax tax bi nekkee acte bi ne fi bu tax tax bi toxoo atte bi toxu te loolu moom mooy li nga xam te moom la ñu gis ne moom mooy wane ne euh, li dëgër ci masala boobu moom mooy li nga xam ne moom mooy mazhabu mbooloo ci Hanaabila rahmatullahi alayhim ñu ne day war que ci condition bii mooy fekkente ne nit ki dafa nekk koo xam ne dafa ñàkk wala mu takk wala yu noonu loolu moom mooy benn bi bi ñaareel bi moom mooy ne lii day dëgëral ne maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy waxu Hanafi yi rahmatullahi alayhim yi doon wax ne cangaay ak àjjuma gi ci boppam moo ko moom waaye du bi maanaam bis bi ci boppam waaye du euh, du ne julli gi la waaye tamit ñeneen ñi nga xam ne ñoom ne ñoo ne julli gi la ñoom it dañ koy mën a layee ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam ma koy wax ci jamono jooja maanaam ngir ne nit ñi buñ ñëwee ci julli gi te loolu moom mooy li nga xam ne mooy bi tax bu boobaa dañuy daal di xam ne ella bi lii la sabab bi loolu la kon bu boobaa dañuy daal di xam ne kon mbir mi du bis bi moo moom waaye ngir julli ji la ci anam goo xamante ne maam dañ ko war a def laataa ñuy dem julli ji waaye boo jullee ba pare dem sangu ji moom maanaam bu boobaa njariñ ji dootu ko tax a bareeti noonu lool comme li nga xamante ne noonu lañ ko gisee ci suñu xadis bi te loolu bu boobaa day daal di dëgëral li nga xam ne moom mooy mazhabu jumhurul ulama rahmatullah alayhim beneen euh, beneen bi ci des moom mooy ne lii hadith bi tamit day wane ne cangaayal farata mëneef na koo maanaam bi ñuy sangoo farata mooy jëmmi cangaay yi nga xamante ne moom la ñuy sangoo Euh, maanaam bisub ajjuma loolu moo tax mu jëfandikoo baatu tatahhartum ngeen lu maanaam moom mooy comme ni alquran waxee ne in kuntum junuban fatahharu maanaam soo leen amee janaaba na ngeen daal di laablu seen jaram bi moom mooy ngeen sangu ca ngaayal farata beneen bi bi nga xamante ne moom lay wane fii moom mooy ne segam xam nañ tax tax ji tax ne moom moo tax maanaam moo tax ñu war a mën a sangu cangaayal farata gi loolu mooy wane ne mënef na koo dugal ci ronu cangaayal farata gu war maanaam moom mooy su fekkente ne nit ki dafa amee janaaba moom ci jëmmi boppam te lool mooy waxu jum jumhurul ulama comme niñ ko gisee woon rahmatullah alayhim ne nit ki su amee cangaayal janaaba bu ko war wala boog jigéen joo xamante ne dafa amee cangaayal euh, euh, gësin bu muy noppi wala boog euh, mbërëg bu mu pare bu boobaa mën naa daal di sanguwaale yéene ci ronom maanaam yéene ajjuma jul sangaayal sangaayal ajjuma ngir ne xam nañ li tax maanaam mooy dañoo bëgg rek bis bii nga gën cee set maanaam segam lool moom moo fi nekk loolu mooy comme niñ ko gis woon mooy indi indiraaju niyya maanaam mooy yi maanaam ron rotal ab yéene ci ronu ci ronu beneen jëf moom mooy comme tey par exemple bu ma duggoon ci euh, bu ma jàpp bu ma doon dugg ci jàkka ji nga xam ne dañ ne ma boo duggee ci jàkka nga julli ñaari rakka ma war a tamit bu ma jàppoo ba pare ñu ah boo jàppoo ba pare bëgg nañ nga julli ñaari rakka maanaam ma ñëw ci jàkka ji war a julli tamit maanaam nuyoo jàkka ji war a julli ñaari rakka yi ba pare war a julli sama ñaari rakka yi fajar masalan bu boobaa ñaar rakkaay fajar yi la yéene daal dugal ci ronam yeneen yéene yi mooy njàpp ba pare ak muy jumaa ji jàkka ji maanaam bu boobaa ma daal di dugal yéene yooyu bu boobaa dina dinaa amaale yoolu yooyu yëpp waaye li dul mën a nekk te dina mën a ne ma julli wala ko jullik fajar maanaam jullik euh, suba masalan maanaam jullik suba euh, ma ñëw fekk imam bi commencé julli ma daal di ñëw yéene waale ci biir ñaar rakkaay nuyoo yi yéene waale ci biir itam li nga xamante ne moom mooy ñaari rakkaay njàppali ba nopp ngir ne yéene bu kawe maanaam li nga xam ne moom farata la loolu am na ba pare léegi li ci def li nga xamante ne moom moo tax su may ko yéene ci biir loola la taxoon dana mën a nekk waaye li mënta nekk moom mooy ma yéene loo xamante ne euh, maanaam tey masalan ma daal di ñëw bëggoon a julli masalan tey ñu ne euh, dañoo bëgg nga nuyu jàkka ji Euh, boobaa mu julli yoor yoor yéene wala ci julli yi nuyu jàkka ji loolu dana mën a nekk waaye bu ñu ma waxoon ne ma ñeenti rakka la ñu war a julli la ñuy julli yoor yoor wala juróom-ñetti rakka ma daal di ñëw jël ñaar rakka rek yéene wala yooyu yëpp ci biir lool du mën a ne maanaam ngir lu tax ngir dañoo bëgg benn bu ci nekk mu am maanaam ñeent yi benn bu ci am wala boog juróom benn wala juróom benn bu ci nekk maanaam ñaar yu ne am lool moom moo tax du ma leen mën a yéene waale waaye su dee lii moom moom yéene bi dana mën a nekk wallahu a'lam comme masalan ko woor yi tamit maanaam mën naa masalan tey voilà loolu beneen exemple la tey bu fekkente ne dama bëgg a woor bisub altine ak bisub euh, alxamis may fay samay koor julli woor yoo xamante ne daf maa waroon bu boobaa mën ni mën naa liñ ci yéene waale bu boobaa ngir ne dama yéene fay sama koor waaye comme bisub àjjuma woor ko daa baax mu yéene waale ne bisub àjjuma lay doon bisub altine bokk ak bisub alxamis mu yéene waale ne bisub altine lay doon ak bisub alxamis loolu boobaa mën na day daal di am waaye imaginer bu fekkente ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ku woor weeru koor nga teg ci juróom benn fan ci shawal maanaam bu boobaa yéene boobu du ci mën a dugg lu tax ngir ne juróom fan yi ci shawal bi dañ koo sopp maanaam daal dafa nekk lu ràññeeku ci biir ne dañ koo bëgg nga def ko mu nekk juróom benn fan yu wuute ci mu nekk ci biir shawal yu wuute fan yàlla waroon ci weeru koor maanaam comme que loolu la moom moo tax juróom benn yooyu foofu indiraajul niyya du fa mën a dugg muy eh, masantu indiraaj du fa mën a dugg wallahu ta'ala a'lam hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala eh, indi dana ko indiwaat hadith numéro 903 mooy hadith bii ñu jëm dana ko indiwaat hadith numéro 2071 imam Abu Dawud na ko hadith numéro 352 ak hadith numéro 1055 imam Muslim eh, na ko hadith numéro 847 imam Ahmad indi na ko xadis numéro deux euh, vingt quatre mille trois neuf maanaam lay gis ne kon euh, imam al-Bukhari imam Muslim ak imam Abu Dawud rek ñoom ñoo ko indi ci ashaabu kutubu sitta amma imam at-Tirmidhi imam an-Nasa'i imam Ibn Maaja ñoom ñëpp kenn indi ko ci rahimallahu al-jami' mu daal ci teg ne baabu waqtil jumu'ati idha zalat ash-shamsu mu ne baabu buntu waqtil jumu'ati waxtu ajjuma idha zalat bu jéngee ash-shamsu jant bi la maanaam mooy ne jant bi su fekkente ne dafa jeng loolu la julli ajjuma di war maanaam loolu nag moom mooy li nga xamante ne moom mooy imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf koo indee nii ànd ak ne borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute nañ ci waaye mu indeeku ci dogu ci ne maanaam atte bi moom lii la te mooy li ngir ne loolu maanaam li mu gis ci ay dalil ay ay tegtal yëpp dañuy jéng jëm ci loolu te loolu moom la jàpp ni li gën a wér ci biir masala bi ànd ak dalil te loolu li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim tamit noon lañ ko jàppe amma ñi nga xamante ne ñoom xanaa Hanaabila rahmatullahi alayhim ñoom dañ koo jàppee comme jullit it te gis nañ ni comme loolu ñu ngi koy teg nag ci lu mel ni Seydina Abdullah ibn Mas'ud ak Seydina Jaabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu anhum ñoom dañ daan julli julli aljuma fekk booba jant bi jéngagul maanaam loolu tax ñoom ñu jàpp ne te ba pare dañ koo euh, xiyaas ci eed maanaam dañoo jàpp ne eedu ajjuma comme ajjuma julli eed la maanaam bu boobaa waxtu wi waxtu eed di tàmbali ci la waxtu ajjuma di tàmbali loolu nag moom moo tax ñoom ñu jàppe ko noonu waaye loolu noonu jumhur liñ ci tontu moom mooy xiyaasu ma al la maanaam dañoo euh, indi ak euh, xiyaas maanaam gëndale nattale analogie bu ñu def fekk dafa am lu leen wutale ñu masalan julli ayit yi mooy jour Korité ak Tabaski masalan manoo julli manoo manoo manoo cee woor par exemple tey boo wooree bis bu ko jiitu ak bis ba ca teg wet moom ci jëmmi boppam mënoo koo woor te bisu àjjuma mën ngaa woor bis bi ko jiitu bis ba ca tegu te jour ayit la mën nga koo woor ànd ak loolu mën nga koo woor su dee da nga woor jour bi ci tegu wala jour bi ko jiitu waaye bu dee ayit la moom ak lu mën a xew mënoo koo woor moom maanaam loolu moom mooy wane nii kon am na lu leen wuutale waaye ci lu ñu boole nii maanaam dañ koy wax it waaye am na lu leen wuutale waaye loolu moom moo tax mazhab boobu nekk li nga xamante ne moom mooy mazhab bi gën a dëgër moom mooy ne bu jant bi jéngee ci la julli ajjuma di mën a ne loolu nag moom mooy li nga xamante ne bu bi jéngee moom mooy waxtu bi tisbaar di tàmbali voilà maanaam moom mooy waxtu wi tisbaar di tàmbale loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy waxu jumhurul ulama rahmatullah alayhim loolu nag euh, muy xana xanafiya yi ak mal maliki ak shafi'i yi rahmatullahi ala al jami' amma li nga xamante ne tamit moom mooy waxtu wuy jumaa fan lay jeexe loolu tamit borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ koo tënk ci waxtu ak waxtu tisbaar fi muy jeexe ci li ëpp ci ñoom rahmatullah alayhim te loolu moom mooy mazhabu xanafiya yi rahmatullah alayhim ñoom ñi ngi jeexalee waxtu tisbaar bu fekkente ne ker ker ñaar mbir mu nekk dafa tollook ñaaram maanaam bu boobaa boo ci génnewee li nga xam ne mooy takkandeeru takkandeeru njeng jeng gi loolu moom mooy benn moom mooy kon xanafi yi amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy shafi'iyya yi ak xanaabila yi rahmatullahi alayhim tam ñoom ñoo nuróole maanaam ñoom dañoo jàpp ne waxtu tisbaar fi muy jeexe foofu la waxtu ajjuma tamit jeexe te moom mooy lan moom mooy jant bi su fekkente ne tolloo nag takkandeeru mbir mu nekk dafa tolloo jëmmam soo ci génnee takkandeeru jeng gi loolu moom mooy ñaareel bi ñetteelu mazhab bi nag moom mooy mazhabu Maliki rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne bu jant bi dee sox maanaam timis buy dugg si ci la julli ajjuma di arrêté maanaam waxtu ajjuma kon day dem ba timis buy dugg si waaye li nga xam ne mooy li gën a wér insha allahu taala moom mooy li nga xam ne moom la Shafi'i Hanabila lay wax rahmatullah alayhim ngir benn ci liñ doon wax ci jurul ci biir ci euh, ay ci euh, julli tisbaar fa mu yem muy benn ñaareel bi ci def li tax mbësa boobu gën a dëgër moom mooy ne ajjuma daf fi nekk ngir wuutale maanaam ngir euh, remplacer li nga xamante ne moom mooy julli tisbaar bi kon nag bu boobaa waxtu tisbaar mooy nekk waxtoon maanaam loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy li gën a dëgër insha allahu taala ànd ak ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la saxoo ci di ko def maanaam loolu tamit day daal di dëgëral mazhab boobu wallahu aalam mu ne wa kadhalika naka noonu yurwaa noonu lañ ko solowee an Omar muy Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa Ali muy ibn Abi Talib wa Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu wa Amr ibn Hurays radiyallahu anhum ajma'in hadith yëpp ñëw nañu ci musnad bu muti musannaf al imam Ibn Abi Shayba rahmatullahi alayhim ne ñoom ñi ñëpp bi ñuy julli seen ajjuma ñu ngi julli fekk jant bi jéng na maanaam mooy fekk waxtu tisbaar ci mu dugg see ci la ñu ñëw julli ci la ñu tàmbalee julli ajjuma loolu moom mooy li nga xamante ne kon moom mooy gën a dëgëral masala boobu imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ñii ñëpp ci ay sahaaba radiyallahu anhum maanaam ngir leeral di dëgëral li nga xam ne moom mooy boobu la masal mu ne wa qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab lay haddathana Abdaan te moom mooy Abdullah Usmaan ibn Jabal ak ibn Abi Rawwaad rahimahullahu ta'ala muy Abu Abdurrahman al-Azdi al-Ataki al ah, al-Marwazi rahimahullahu ta'ala ah, mu bokk ci ah, siqaat yi génn àdduna deux cent vingtième année ginnaaw wala deux cent vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari solo ci moom cent dix-sept hadith imam Muslim ñaari hadith imam Abu Dawud benn hadith imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i tamit eh, eh, maam ku nekk eh, ñoom maanaam solo ñoom maanaam imam al-Bukhari moom moo nekk moom rek moom solo ci moom mu nekk sëriñam ala ñeneen ñi ci des ñëpp ay sëriñu sëriñam ay seen sëriñu sëriñ la rahmatullahi ala al-jami' mu ne qaala mu ne axbarana Abdullah te foo gisee Abdaan waxoon nañ ko imam al-Bukhari ne haddathana Abdaan mu ne qaala axbarana Abdullah d'ailleurs foo gisee abdaan mu ne qaala axbarana abdullah imam ibn al-Mubarak al-Marwazi la rahimahullahu ta'ala euh, muy Abu Abdurrahman tamit 118e année la gane adduna 181e année la génn adduna rahimahullahu ta'ala muy tamit ay hadith am ñu ngi ci kutubu sitta mu ne qaala axbarana Yahya ibnu Sa'id te moom mooy Abu Sa'id Yahya ibnu Sa'id ibnu Qays ibnu Amr al-Ansari rahimahullahu ta'ala moom muy euh, Euh, waa qaadi nekkoon madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam comme niñ ko gisee woon moom moo solo suñu hadith bu njëkk ba ci Sahih bi moom mi ngi génn àdduna 143e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay haditham ñi ngi ci kutubu sitta annahu naka moom sa'ala laaj na Amra moom mooy sang bu baax boobu radiyallahu anha wa Amra bintu Abdurrahman al ansariya muy bokk ci ñi gën a dëgër ci buñ solo ci sayyidat Aisha radiyallahu anha comme niñ ko gisee woon moom mi ngi génn àdduna 98e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalu salaatu wassalaam moom nee na ma laaj ko anil ghusli ci cangaay yawmal jumu'ati bisub ajjuma maanaam lan la ci xam ak lan moom mooy acte yi nga xamante ne moom la ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale fa qaalat mu daal di tontu fa mu ne qaalat wax na Aisha sayyidatuna Aisha radiyallahu a gisoon nañ ko léegi mu ne kaana naasu nekk nit ñi di nekkoon nañ mahanata di loolu liggéeyal anfusahum seen bopp maanaam kon nit ñi dañ naan dem di bàyyi jiw di bàyyil seen bopp ak di sàmm jiw seen bopp mu ne loolu kaanu moo tax nekkoon nañ ñoo xam ne iza bu ñu daan gontu maanaam lii imam bu bukhari rahimahullah dafa indi hadith bi ngir baat bi iza bu ñu daan gontu maanaam mooy ne te gontu fuñ ko amee ñu ko waxee lan lay tekki mooy ngo voilà mooy mooy après midi la maanaam mooy <laughs> loolu moom moo tax mu ne mu ne euh, ilal juma ak jëm ci aljuma maanaam day gis ne baatu raaxa maanaam day tekki ñaari mbir maanaam bu ñu fàttalikoo ci bi nga xamante ne mooy ku mooy ñii ñëw baatu raaxa mooy bu ñu bu ñu ñëwee rek bu ñu xëyee rek ñëw am na li nga xamante nag fii nii raaxa mi ngi tekki bu ñu gontoo ñëw dégg mu ne kaanu nekkoon nañ isa raaxu bu ñu euh, daan gont ilal jumu'ati jëm ci ajjuma raaxu dañ daan gont fii hay'atihim ci nañu mel ci seenu melokaan maanaam nga xam te noonu lañ mel noonu lañ daan liggéey fu ñu daan liggéey rek lañ naan ne nag ajjuma jot na rek a ah, gars yi dañ arrêté liggéey bi nañ dem julli ji juma maanaam nga xamante ne daanuñu sangu ñu def dara loolu nag la leen wax ne mu ne fa qiila lahum ñu ne leen law ightasaltum ata neexoon ngeen di sangu maanaam kon loolu moom mooy ci <laughs> li nga xamante ne maanaam bokk ci lim ciy jànge tamit moom mooy waxin mi nga xamante ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day waxe maanaam gis nga loo tatahartum li yawmikum hada aka neexoon daal ngeen di sangu daal ci ngir seen bis bi maanaam du waxam nag ah, saa yi de sangu waay sangu waay wala waay gars yi nag dee sangu ko bàyyi leen li ngeen def quoi dee leen sangu maanaam dee leen waxuñu ko noonu maanaam daf ne ah, aka neexoon ngeen di sangu maanaam loolu mooy waxin wi nga xamante ne ak ñaaneen bu rafet ak waxin maanaam wax boo xamante ne xëy na da nga koy waxi te du tax maanaam nit ki nga nga offensé ko maanaam nga wax ko wax joo xamante ne wax ju dëgër la wala wax ju metti la maanaam euh, hadith bi imam al-Bukhari kon rahimahullahu taala da ko indi euh, ngir euh, dëgëral li nga xamante ne moom mooy leeral mbir moomu ne kon dañuy gontu ajjuma loolu maanaam kon ne ajjuma julli gi foofu la tàmbale moom mooy ngoon gi hadith bi Euh, gisoon nañ ko xadis numéro 902 léegi dinañ ko gisaat benn yoon jeex na maanaam benn yoon rek lañ ko war a mën a gisaat mooy xadis numéro 2011 2071 ah loolu kon moom mooy li nga xam ne imam Muslim 847 imam Abu Dawud 352 imam Ahmad 24339 kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo euh, insha Allah taala ci jotaay bii di ñëw dinañ yeggale li nga xamante ne moom moo aju ci.